ñu ak tarjama ñu ngi li def ci tarjama Seydina Abul Aas la ndax li ñu dugal fii ñu ngi ci huitième année bi ñuy di régler te pourtant wax dëgg yàlla waruñ fa woon nekk mais nag tarjamaam bi moo tax <laughs> ndax ñu ngi Badar de bul fàtte ñu ngi ci prisonnier Badr yi mais comme que ci la te dañuy wax ak dundam mooy ne nag foog nag mu leer euh, te bu ko defee nag buñu àggee foofu fële kër euh, bon ñu ne huitième année bi laata. Euh, euh, fatxu Makka Abul As tuub na mooy yii nii ñu fi wax ñépp duñ ci jaarata dañu naan ku ci bëgg nag lu gën a plus ample et ci ay information yooyu nga dellu ca usaara Badriya ca prisonnier Badriya ca fichier yee wax ci la guerre de Badr foofu le fichier ya fay traité côté kii nu mu tudd esclave yi la libération des kii des prisonniers bu boobaa nga dem foofu voilà lii nii ñu wax benn xadiis la boo xam ne bu wér la wu imaam Abdullah ibn Abbas wax nañ la ko def nañ taxriij bi léegi moo tax imaam al ibn Hajar rahmatullah alayhi ci al-Fath kër ngir tontu masalaam ndax il faut poser la problématique d'abord la question loolu moo jiitu ci lépp mooy fekk xamoo mbir mi de quoi sagit lan la ñuy waxtaane mooy ne mbir mi doo xam moo moom loolu mënoo sax traité loolu waaw léegi moom la imaam alxaafis di wax ne waxat warada fi asli almasalati xadiisaani mutaaridaan mu ne dafa rot ci euh, li nga xam ne mooy masala bii ñu posé nii xadiisaani ñaari xadiis muta'aridaani yoo xam ne ñoom ñaar ñépp dañoo contradictoire ñaari xadiis ñoo ci yoo xam ne dañoo contradictoire bi ci njëkk axrajahu ahmad imaam ahmad rahmatullah alayhi ibnu hanbal moom moo ko solo min tariqi Muhammad ibn Ishaq mu jaar ci li nga xam ne mooy yoonu imam ibn Ishaq mooy mooy taxrij bi ñu def sànq xadiis bi ñu la wax sànq bu Abdullah ibn bi nga xam ne imam ibn Ishaq dane imam Ahmad ci yoonu imam ibn Ishaq la jaar ndax imam ibn Ishaq moom sëriñu sëriñu ñoom imam Ahmad la imam ibn Ishaq ak imam Malik ñoom rahmatullah ñoo bokk classe pas ñoo nekk ci benn classe mooy ñoo bokk tabaxa ñoo bokk génération naka noonu ci wàllu euh, noonu lañ leen di euh, classé léegi nag imaam Ahmad moom ay sëriñam sëriñu ñii ñooy seen sëriñ mooy nañu moom gisu leen gisu leen léegi moom dafa solo imaam ahmad jële ci yoon ci yoonu mooy xadiis bi ñu sànq du moom rekk ko sol mais dañuy wax li imaam alxaafis ibn xajar wax ci alfat mu ne ñaari xadiis yoo xam ne dañoo dañoo contradictoire imaam ibn isaaq ne xaddatani daawud ibn al xuseyn wax nañ ko sànq a nekk te ma mu jële ci naa ikrama mu ne xaddatanii nettali man imaam Isaaq Daawuud Daawuud ibn Husayn doom al-Husayn an Ikrima mu jële ci Ikrima yoon ibn Abbaas mu jële ci Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhu jami anna Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ak ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf dafa delloo na taw doom Zaynab di Zaynab ala Abil Aas ci Abil Aas wo wa kaana xoola nag riwaaye Seydina Ahmad bi mu ne wa kaana islaamu waata eh, tuuba moom Abul Aas bi koy Yonent bi alayhi salaam delloo soxnaam euh, Zaynab radiyallahu anhuma moom ak tuubam qabla islaamihi mooy dafa bëgg leeral benn mbir comme que dañoo nekk di traité masalaam ñaari euh, ñuy sëy ñoo xam ne kenn ki dafa njëkk tuub ki ci des nan lay demee mu ne wa islaam waa tuubu sayyidina sayyidatuna Zaynab radiyallahu anha qabla islaami moo jiitu li nga xam ne mooy tuubug Abul Aas bi sitti siniin ala nikaaxil awwal walam yuhdis shay'an ci riwaaye boobu mu ne euh, six ans d'écart mooy Sayyidatu Zaynab tuub na ba six ans après euh, après kan dóora tuub jëkkër ji di Abul Aas six ans ci takk gu njëkk ga walam yuhdis shay'an te xewalul dara waaye tuub na bii tuub na bii nii six ans tekkiwul ne sayyidatu Zaynab mooy ne moom dafa tuub nga commencé di compter ba ni eh, Abul As di di mu nekk six ans non non loolu loolu xam nga ne man da demee noonu du loolu rek ndax sayyidatu Zaynab mu ngi tuub moom mu bokk ci njëkk tuub waxoon naa la saaba avec bi ñuy gis ñi nga xam ne ñoo jëkk dugg ci l'islam ci début siiram loolu waxoon nañ la doomu yonent ma saa saa yu jigéen da ngay gis duñ leen ci tudda doomam yi mais loolu ça va avec ba seen baay duggee ci lislaam seen yaay dugg ci l'islam lañ dugg ci l'islam ñoom ñépp euh, mooy ne boobal xool treize ans Makka après deux ans Badar loolu loolu loolu du loolu la lay wax de que ni ba ci sixième année bi mooy treize ans ba ci côté huitième année bi treize ans plus sept non waxu la lool ah vingt ans après waxu la loolu déedéet mooy def na vingt ans dana bëgg a wax bi Sayyidatu Zaynab ñëwee Médina entre bi mu gàddaay see ak entre bi Abul As euh, tuube six ans la def mooy deuxième année bi la compter comme que huitième année bi ci la solo ci la ji amoon fatxu Makka ndax bul fàtte riwaaya bi ñu jóge imaam Ibn Ishaq dani xubaylal fatxi imaam dafa génnoon laata ñuy ubbi Makka quelque période quelques heures ay jamono ñu laata yonent ma saa saa ubbi Makka ci la doon gàdd ci la doon dem di def commerce Sham di tourner ñu ñu jàpp ko moom Abul As jàppuñu ko sax marché bi lañ jàpp moom mu ci daw de daw ci Sayyidatu Zaynab Medina comme que foofu la woon ci parage yi loolu la la bëgg a wax ne entre gàddaay gi bi Sayyidatu Zaynab gàddaay après Badr ak bi Abul tout tuubee voilà loolu six ans la te loolu mooy deuxième année bi Fathu Makka huitième année bi la léegi boo compter huit moins deux ah huit moins deux égale six loolu la lay wax moom la naan wa kaana islaamuha qabla islaamihi bi sitti siniin ala nikaahil awal këne tuubam tuubu sayyidatu Zaynab Zaynab radiyallahu anha moo jiitu tuubu Abul bi sitti siniin mooy ne bi mu tuubee moom bu yàgg ba gàddaay si nag entre bi mu gàddaay moom sayyidatu Zaynab ñëw ci bàyyam alayhi salaatu salaam ak fi Abul Aas tuubee six la waaye nag bi mu ko ko delloowi ala nikaahil awal ci kaw Euh, euh, euh, takk gën ko takkoon bu yàgg ca la fondé wut wala mu yuhdis shay'an te taxaw te deful kiiwaatul dara imaam al-Hafiz ibn Hajar teg ci côté yenn yi ñu ci teg exactement juste après yooyu mooy taxrij bi yooyu wax nañ ko duñ ci ñëwaat léegi ñu continuer mu ne wa waqan fii riwaayati ba'dihim mu ne ñëw na nag ci riwaaya mooy ñi ko solo ñépp ñu la wax wax naa la waa sunan ashaabu sunan muy sunanul arbaa imaam at-Tirmidhi imaam Abu Dawud imaam Ibn Maaja an-Nasaa'i ñoom ñépp a ko solo illa an-Nasaa'i ba mu def imaam Ahmad ibn Shu'ayb Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi Abu Abdurrahman moom rek mooy ki nga xam ne solowul xadiis léegi nag loolu moom rek ko solowul léegi nag ci riwaayo yooyu imaam alxaafis ne rot na ci yenn riwaayu ñooñu këne ba'da sanatayni la ñoom dañ ne waxuñ après six ans mais dañ ne après deux ans wa fii uxraa ci yeneen riwaayu ñoom ñu ne ba'da salaas ginnaaw ñetti at wa huwa ixtilaafun jumi'a baynahu ala anna al muraada bi sitti ma bayna hijrati Zaynab wa islaamihi wa huwa bayyinun fil yi lii mooy li wax sànq mu ne léegi riwaaye yi ne deux yii ne trois te gis nañ bu ni bu Seydina imam Ahmad bi rahmatullah alay mu ne lan six ans mu ne loolu dajane lañ leen mooy du loo xam ne dañ naan non lii dafa contradictoire non lii dafa am euh, bon comme que affaire yi dañoo mbëkkante nañ sànni xadiis bi non riwaaye yépp jub mu ne loolu dajale nañ ndax bi nga xam ne dañu six ans mooy entre maa bayna hijrati Zaynab wa islamihi mooy entre gàddaayu Zeynab radiyallahu anha ak tuubu ak dugg ci lislaamu Abul As talool wax nañ ko sànq ah, deuxième année bi ak huitième année bi boo ko boo leen euh, soustraire six la lay jox mu ne te loolu leer na ci al-Maghazi mooy boo kitaabul Maghazi imam ibn Sa'd ak yooyu boo demee te gis nañ ko sànq riwaay bo ah kon loolu benn affaire la mu ne nag léegi nga ne ko waa ñaari at yi ñaari at yi nag yeneen riwaay yi ne ñaari at mu ne wal muraadu bi sanatayni aw sana aw salaas waaye bul fàtte ñetteel yow kay laaj ma ñaar bee ñett bi rek comme que leeral naa la six bi ne six ans après wal muraadu mu ne li ñu namm nag bi sanatayni ci ñaari at yow aw salaas wala ñetti at maa bayna nuzuli qawlihi ta'ala mooy entre wàccu xadiis eh, aaya bi nga xam ne mooy aayatul mumtaxina biñ la wax sànq laa hunna xillun lahum wala hum yaxilluuna lahun mooy aaya biñ la wax sànq suratul mumtaxina këne laa hunna déet ñoom jigéenu jullit ñi xillun daganul lahum ñeel yéeféer yu góor yi hum te déet ñoom yéeféer yu góor yi xillun daganuñu lahunna ñeel jullit ñu jigéen ñi ñooy yaa ayyuhal amanu aaya boobu idaa jaa'atkumul mu'minaat muhaajiraatin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi fa in 'alimtumuhunna mu'minaatin falaa tarji'uhunna ilal kuffaar laa hunna hillun mooy mu ne deux ans bi wala bi ne deux ans après wala trois ans après loolu waxu mooy lan deux ans wala trois ans après bi aaya boobu wàccee te aaya boobu boobu aaya boobu kañ la wàcc mu ngi wàcc kañ bi nga xamante ne sulhul Hudaybiya di sixième année bi ah, ima Abul As tuub kañ Abul As tuub ci huitième année bi mooy deux ans te ku ne trois ans baax na comme ni imaam al-Hafiz Ibn di leerale tamit mooy deux wala trois ans mu ne wa fa inna baynahuma diggante aaya boobu bi muy wàcc ak bi Seydina Abu Rabi'a eh, nu mu tudd eh, Abul As ibn Rabi'a di tuub c'est diggante écart boobu diggante bi aaya boobu wàccee sulhul Hudaybiya ak moom bi muy wàcc mu ne baynahuma ni ñaari at wa ashura nag ay weer la léegi loolu mooy xadis bu njëkk bi xam nga bul perdre la le ndax nee la dafa am ñaari xadiis yu contradictoire yu ci wàcc yu ci ñëw yu ci ñëw yu ci rot benn bi mooy bu imaam Abdullah ibn Abbas bi ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa delloo Zeynab Abal As te xewalaatul dara defaatul beneen mayewaatu ko beneen bi nag mu ne axrajahu Tirmidhi wa Ibn Maaja min riwaayati Hajjaaj ibn Arta an Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi mu ne beneen bi nag imaam at-Tirmidhi moo ko soroo jël ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhima jële ko ci riwaaya Hajjaaj ibn Arta an Amr ibn Shu'ayb moom an abiihi mu jële ci ak ci baayam an jaddi mu jële ci maama lii riwaaya bi moom mooy càll bi an abiihi an jaddi wax nañ ko mooy mas nañ ko fee traité alors duñ ci jaaraat mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam radda ibnatahu Zaynab ala Abil Aas ibn Rabi' bi mahrin jadid wa nikahin jadid xadis bi li lay mooy lim ne ñaari xadis yu contradictoire yoo xam ne li ñuy wax dafa wuute ñoo ñëw ci ci di traiter suñu masala miñ la wax ñaari ñaar ñuy sëy ñoo xam ne yéeféer lañ bu kenn ci njëkkee tuub keneen est sëy ba tas bu njëkk bi gis nañ ne keneen ki kon bu tuubee mooy lool lay li lay teg mooy ne xadis bi njëkk a gis mooy ne bu dee ndaw si wala waa ji moo njëkk ñëw rek tas day am durée boo xam ne durée boobu bu ci kenn keneen ci tuubee bu boobaa mbir yi léegi mooy ne buñ def dara dañ koy delloowaat soxnaam saa ñu takkaat am nag bi xadis bii nag contraire loolu la wax mooy bu Hajjaj ibn Artab yi rahmatullah alayhi mu jële ko ci Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi mu ne këne yonent mi alayhi salaatu salaam raddab na tax dafa delloo doomam Zaynab di sayyidatuna Zaynab kan la ko delloo da koo delloo abalance a bi mahrin jadid wa nikaahin mooy dafa delloo abalance delloo ko non Zeynab Abal As delloowaat ko waaye bi mahrin jadid ci loo xam ne dot dot dot bu bees mooy can bu bees wa ak takk jadid bu bees mooy dañoo defaat lépp comme si basé wul woon ca takk bu njëkk ga dañoo takkaat lépp waaye waa xadiis bii wér na qaala Tirmidi mu ne imaam alxaafis ne qaala Tirmidi imaam at nee na rahmatullahi bi mu soloo lii dana nag wa fi isnaadihi maqaal dana nag nekk na nag ci li nga xam ne mooy kii bii nii euh, sanadu sanad bii nii euh, euh, mooy càllale bi mu ne wa fi sanadihi nekk na ci càllale bii nii bu Hajjaj ibn Arta bi maqal am na lees ciy wax de mooy ne càllale bi am na problème la la bëgg a wax summa axraja ginnaaw gi mu ne imaam at yi daal di solo an Yazid ibn Harun di ngeen ma jéggal nag mooy ne euh, bon day xaw a gudd nag masala bi euh, bon du loo xam ne da ñëw rek ne baax na baaxul non loolu loolu kuy sàkku xam-xam da day dépasser baax na baaxul ndax man nga ñëw loolu rek ndax boo dee noonu rek ngay def voilà mooy xam nga lii nii c'était possible lii par exemple bu doon ab conférence na wala mbooloo wala boo loolu ça dépend ci jataay yi bu doon ne yow leer na fii amuñu jot te tamit fii ñii ngay waxal soxlawuñu mo ñoom mën nañu bañ a soxlaw bee leen di jox dalil yeeg yooyu mën nga ñëw rek ne leen bon koo xamante ne nii daal ñaar ñuy sëy kenn ki njëkk a ju euh, jiite euh, njëkk a ju euh, tuub ka ca des Euh, bon sëy ba tas na wala tasul loolu man nga ko wax mooy point final mu jeex mais dañooy soxla dalil mu léegi moo tax ngeen jéggal ma xam naa dina gën a gudd mooy euh, mais loolu la laaj mooy loolu la laaj dina gën a a patient tuuti mu ne waqaalat gi mu ne summa ginnaaw gi bi imaam at-Tirmidhi waxee loolu ne ah imaam at-Tirmidhi noonu lay def mooy xadiis yi day indi imaam moo di jàmbaar waaye nañ continuer oh. mu ne su ma bi axraja mu daal solo génn solo moom an Yazid ibn Harun imaam ibn uh, Tirmidhi Abu Isa rahmatullah mu daldi solo an Yazid ibn Harun jële ci Yazid di doomi Harun annahu xaddasa kene moom nettali na bil xadiisayni ci ñaari xadiis yépp an ibn Isaaq jële ko ci imaam ibn Isaaq waan Hajjaaj ibn Arta jële ci Hajjaaj ibn Arta thumma qaala Yazid nee na ginnaaw gi Yazid ibn Haarun ne xadiisu ibn Abbaas aqwa isnaadan wal amalu ala xadiisi Amr ibn Shu'ayb mu ne muy nettali Yazid ibn Haarun moom li nga xam ne moom la wax rahmatullah alayhi imaam at-Tirmidhi di ko nettali mu ne moom dafa soloo ñaari xadiis yépp jële leen imaam Ibn Isxaaq mu ne xadiisu ibnu abbas de aqwa isnaadan moo gën a dëgër sanad de mooy bi xadiis boobu moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko delloo saamu laaj taamul saamu laajaat beneen can mu takkaat defaatul dara loolu nag sanadam moo gën a dëgër fopp wal amalu ala xadiisi amr ibn shu'ayb waaye nag li ñuy jëfe li nga xam ne moom la ñuy jëfe nag mooy li ñuy jëfe mooy ci xadiisu Amr ibn Shuhayb booy mu ne moo loolu mooy lan mooy ne xadiis bi ne bon dañoo mooy bu imaam Abdullah ibn Abbas bi dara xewaatul dafa ñëw rek delloo ko loolu moo gën a dëgër sanad càllale mais nag loolu du lu ñuy mooy jëfewuñu ko li ñuy jëfe mooy xadiis bi nga xam ne même bu dee ne ndax problème mu xadiis boobu mooy Hajjaj ibn Arta moom mu dallis la ba pare mu an mu def an Amr ibn Shu'ayb moo foofooy problème bi bokk na ci problème mu xadiis bi kaw mu ràllis waxoon na mooy koo xam ne nettali loo xam ne déggewu ko bay na ci tekki ci kim ko dul ki muy nettali ba pare pour nag xaw a nëbb lool mu ne an jële nañ ci diw moo tax xadiis boobu wérul léegi mu ne nag xadiis bu wérul boobu nag moom la moom nag la ñuy moom la moom la nit ñuy jëfe mu ne nit ñi mooy boroom xam-xam waaye imaam al waaye imaam al-Hafiz ibn Hajar daal di préciser wa yuridu amal ahli la iraq ne loolu nag bu nee moom la ñuy jëfe xadiis boobu loolu mooy waa Iraq boroom xam-xamu Kuufa yeeg Irak yi loo ñooñ lay wax que ne ñooñu xam nga lii mën nga ko dégg ne kon mooy boroom xam-xam yépp dañoo bàyyi xadiis bi di jëfe de non non mu ne wa moom mu ne yuridu amal ahli al-Iraq boroom xam-xamu Irak yi oh bul xalaat tey ñu naan la nga naan ah kon ñoom Irak nañ dem yan boroom xam-xam foofu non ñooñu mooy ña nga xam ne ñoo ne woon mooy boroom xam-xam yu mag yu kuufa yeeg yooyu ñoom imaam Abu Hanifa ñooñu lañ la ci jublu ay ñoom euh, euh, Sufyaan yeeg Sufyaan as-Sawri bo ak ñooñu ah, la ay ñoom al-Amash yooyu lañ ci jublu buñ naan waa Irak ñooñu lañ ci jublu jamono yooyu mu ne loolu waxu jëf waa Irak lañ ci jublu. li indi problème bi li indi musk mooy mooy li poser poser problématique bi mooy ne ndax boroom xam-xam yi lépp ci ñoom dañu ne jigéen bu ge bu njëkkee tuub ñoom muy yéeféer jëkkëram di yéeféer mu njëkk koo tuub kooku ni muy demee mooy ne ndaw soosu noon du tas duñ ne tas fëy yu tas na dañuy xaar ba ay ndaw soosu jeex bu am bu iddaam jeexee nag bu iddaay ndaw si jeexee te waa ji tuubul ci entre idda diggante idda bi muy jeex mooy ne kooku léegi sëy ba tas na bu dee nag dafa tuub avant idda gi jeex moom dañ koy joxaat soxna si rek loolu la li ëpp ñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax loolu moo tax imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al euh, bidaaya wa niya euh, ad wa nihaaya bi nga xam ne ci lay traité sujet bi dane waqaala Suhayli mu ne imaam as-Suhayli nee na di boroom ar-Rawdul Unuf al-Maliki Maliki la woon dëkkoon fii ci Espagne lam yaqul bihi ahadun min al mooy xadiisu mooy bi mu indee daf indi xadiisu imaam Abdullah ibn Abbas bi ne yonent mi alayhi salaatu dafa delloo sayyidatu Zaynab Abul Aas ibn Rabi' te xewalul dara te amul benn can bu bu ñu joxewaat takkaatul teg ko ci takk gu njëkk ga imaam as-Suhayli ne rahmatullah alayhi lam yaqul bihi ahadun min al-fuqaha fii ma alimt Allah Allah gis nga mu ne man imaam as-Suhayli wax gii moom xadiisu Abdullah ibn Abbas bii radiyallahu anhuma amul kenn ci boroom xam-xamu fiq yi ko wax lii koo xam ne lii mooy ak lii la tànn ci masala mi ne waaye durée bu yàgg boobu six ans après bo deux ans après trois ans après bi ndaw si tuubee waa ji door tuub ñu delloo ko cent quatre mu ne loolu amul benn kenn ci boroom xam-xamu fiq yu ko wax loolu ci li ma xam ci li ma xam ku wax li nga xam voilà kooku tooñul ma zalam ah, imaam al-Hafiz Ibn ne bala ñu ñëw ci ñëwaat ci li imaam alxaafid ibn xajar doon wax mu ne waf léegi mu indi yi ñu waxoon mooy que ni riwaay imaam alxaafid ne am na ci yoo xam ne dana sitti si ñun yeneen yi deux ans yeneen yi ne trois ans imaam alxaafid ibn kathir ne wa hada alxadis qad ala kathirin min al ulama fa inna alqaacidata cindahum anna almar'ata ida aslamat wa zawjuha kaafir fa in kaana qabla duxuuli tucjilat alfurqa wa in kaana bacdahu ntudira ila inqidaai alcidda fa in aslama fiiha istamarra ala nikaaxiha wa in inqadat wa lam yuslim infasaxa nikaaxuha wa zaynabu radiyallahu anha aslamat xiina bucisa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa haajarat ba'da badrin bi shahr wa hurrima al-muslimaatu ala al-mushrikiina aam al-Hudaybiyya sanata sitt wa aslama Abul Aas qabla al-fath sanata thamaan faman qaala raddahaa ba'da alayhi ba'da sitti siniin ay min hiina hijratihaa fahuwa sahiih wa man qaala ba'da sanatayn ay min hiina hurr min hiina hurrimatil muslimaat ala al-mushrikaat fa huwa sahih aydan wa ala kulli taqdiir fa zaahiru inqidaa'u iddatihaa fi haadhihi al-mudda allatii aqalluhaa sanataan min hiina at-tahriim aw qariibun minhu fa kayfa raddahaa alayhi bin-nikaah al-awwal. <laughs> imaam al-Haafiz Ibn Kathiir eh, eh, eh, amaana. moo nañ dem nañ dem nañ dem euh, mu ne gis nga xadiis bii nii mooy bu njëkk bi am nga imaam al-Hafiz ibn Hajar wax nañu ne gis nga suñu masala mii ñaari xadiis ñoo ci ñëw yoo xam dañoo opposé dañoo contradictoire en tout cas ci biti mooy nii loolu mooy ne mbir dafa leer amul nañ dem amul expert dañ koo delloo saa yu takkaat kii ne dañ ci takk bu bees loolu moom mooy dañoo opposé moo tax mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Kathir ci al-Bidaaya wa haadha al-hadiis bi nga xadiisu Abdullah ibn Abbaas bi ne da koo delloo waat Abul Aas sans mu defaat dara ci takk gu njëkk ga la basé woon mu ne qad ashkala indi na genre euh, lënt-lënt ala kathirin min ci bo ñu bari ci boroom xam-xam ndax fa inna al-qaa'idata indahum ndax li nga xam ne mooy règle ci ñoom boroom xam-xam yooyu annal mar'ata que ni jigéen iza aslamat bu dee dafa tuub wa zawjuha fekk jëkkëram kaafir nekk yéeféer fa in na qabla duxuuli bu nee ne laata mooy dalay tegal kaay kaay boroom xam-xam yi di traité sujet bi mooy ne soit ndaw si bi muy tuub ki ñu ko may di yéeféer mooy séqaguñ dara tëddaguñ séqaguñ dara lu ji lu boroom kër bi séq ak soxnaam mu ne bu dee loolu la tu'jilatul furqa kook dañuy gaaw a tas sëy bi waaw ndax séqaguñ dara wa in kaana ba'dahu waaye nag bu dee ne séq nañ dara nag ba pare ñu ne bu dee lool nag untudira ila inqidaa'il idda dañuy xaar ba iddaay ndaw si comme que tuub na jëkkër ji yéefara la ñu xaar ba iddaam jeex fa in aslama fiiha bu dee ne waa ji tuub na ci biir idda gi balaa jeex moo xam iddatul xaamil ki nga xamante ne nii mooy ki kii wës ki nga xam ne dafa ëmb moom ay daam mooy mu wësin léegi ak ñeneen ñi ci des ki nga xamante ne nii ndaw si nga xamante ne nii moom wësinul waaye moom dafay nekkul ko ëmb mais day gis ay mbaaxam bu ay daan jeexee ñu ne ba ñuy xaar ba ay dégoogu jeex bu dee jeex na fa in aslama bu dee waa ji nag laata fiiha ci biir idda gi laata idda gi di jeex nañ jël exemple ku ëmb bu dee ne dafa ëmboon ndaw si bi muy tuub jëkkër ji des yéeféet bu dee ne jëkkër ji dafa tuub ci diggante boobu mooy laata ndaw si di am doom istamarra ala nikaahiha waa tuub léegi dañ koy delloo rek soxnaam mu basé ci takk dañ takkoon wa in qadat walam yuslim in fasaxa nikaaxuha lii dalay wax li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi ci ëpp lii mooy seen règle lii lañuy doxe moo tax xadiisu Abdullah ibn Abbas bi indi lënt lënt ci ñoom mu xaw leen jaaxal wa ineen xabat waaye bu at bu bu bu jeexee idda gi jeex mooy femme bi am doom nag walam yuslim fekk waa ji tuumagul in fasaxa nikaaxuha léegi nag sëy ba tas na mooy mu bàyyi ba femme bi ëmb imbi ba ba am doom muy door a tuub boobu mooy sëy ba ya tas na alors que bu dee dafa dafa tuub laata muy muy muy muy muy muy muy jur muy wësi boobaa dañ koy delloowaat soxna mu ne wa Zaynab te Zaynab nag radiyallahu anha moom ñoo xam ne yàlla buur yàlla gërëm ko kontaan ci moom aslamat dafa tuub xiina bu'itha rasulullah ba nga xamante ne ci la ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa haajarat mu daal di gàddaay banda banda banda badrin ginnaaw badr bisharin ginnaaw badr bisharin ci weer après badr aw shay'an comme nañ gisoon wala lu ko jege wa hurrimat ñu xaraamal al muslimaatu mooy aay yi ñu waxoon sànq alal mushrikaat ñu xaraamal jigéen ñi ci mushrikiin yi xañ amal Hudaybiya di su Hudaybiya atu a sanata sitti di sixième année wa aslama mu daal di tuub Abul Aas di Abul Aas qabla al laata ñuy ubbi Makka sanata samaanin huitième année mu ne fa man xaala képp ku ne radda ba'da sitt ba'da sitt sinin lii rek la woon nañ côté bii mooy duñ ci ñëwaat mooy ñi ne bu dee six la mooy ne te loolu imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax na ko lay kon mën nañu sauter côté bi ah mu ne wa ala kulli haalin ak num ci man di demee wala kulli taqdir mbir yi daal gis nga que ce soit nga ni deux ans daal luñ ci man di wax fa zahiru li feeñ inqidaa'u iddatiha mooy ne idda yi sayyidatu moom iddaam jeexoon na fii hadhihi mudda ci diir boobu yëpp allati bi nga xam ne aqalluha yi ñu gis ci yi yiñ la wax te imaam al-Hafiz Ibn wax ko sànq riwaaya yooyu yëpp di ci gën a néew sanataani dane deux ans après la ko yonent bi sallallahu alayhi delloo soxnaam mooy kon bu dee ñu ne deux ans loolu mooy bi néew mooy kon bi aay bi wàccee xaraamal jullit ñu jigéen ñi xaraamal leen yéeféer yu góor yi mooy ante boobu ba fi Abul As tuube deux ans la aw qaribun min wala min ha lu ko jege loolu moom lu mu ci man di demee mu ne lool li feeñ mooy ne idda ah ga jeexoon na léegi fa daa raddaha alay bi nikaahil awal léegi kon kay question bi li tax lii moo lii nii moo tax mu indi lënt lënt ci boroom xam-xam yi mais kon naka la ko yonent bi aleyhi salaatu salaam bu dee ne li feeñ mooy iddaam jeexoon na naka la ko yonent bi aleyhi salaatu salaam di delloowe ci takk gu njëkk ga rek saa mu takkaat beneen mu ne fa qaala qaa'ilun mu ne imaam al-Haafiz ibn Kasiir am ñu ne am ñenn ñu ne yaxtamilu anna iddataha lam tanqadi am ñenn ñi mu ne am na ñu ne ah bon boo demee ay euh, daam jeexul woon c'est possible ah <laughs> c'est possible que ne ay daam moom jeexagul woon te loolu ku wax loolu. boo ñëwee bu ñëwee léegi li ñuy def mooy dañuy dañuy wax li imaam al-Hafiz Kathir di wax bu waxee comme xa wa wa ajaaba mu ne am na ñu ne ñu gis ne imaam al-Hafiz ibn Kathir imaam al-Hafiz ibn ci al-Fath moom dafa wax ñoo ñan la xam nga fii imaam al-Hafiz ibn Kathir dane fa qaala qaa'ilun ay nit ñeeñ ñooñu nag imaam al-Hafiz ibn da leen a leeral dafa leeral kenn ci ñooñu ci al mu ne wa ajaaba alxataabi an il ishkaal bi anna baqaa al inda fi tilka al mudda mumkin wa in lam tajri al aada gaaliban bihi wala siyama ida kaanat al mudda innama hiya sanataan wa ashhur fa inna al hayd qad tubtiu an dawaati al iqra li aaridi illatin ahyaanan mu ne wa bi xaasili hada ajaaba al bayhaqi wa huwa awlaa maa yu'tamadu fi daalik imaam al xaafiz ibn hajar ci fathul baari mu ne Euh, problème bi ishkaal bi lënt-lënt bi nga xam ne xadiisu imaam Abdullah ibn Abbas bu wér bii da koo ëndi këne doon war naa jeex comme l'imam al-Hafiz ibn Kathir teg léegi ne lool mooy règle ci boroom xam-xam yi lépp ci ñoom mu ne imaam al-Khattabi rahmatullah daal di boroom Ma'alim sunan mu ne dafay tontu ne ci loolu ne lool lool du lënt-lënt ndax euh, idda gi des gudde noonu mooy ak daay ndaw si gudde noonu loolu mën naa nekk même bu dee ne loolu du du du du lu habituel lu ñuy gis mu xew loolu li muy xew bariwul wa in lam tajri aadata ghaliban bi lool ci aada du demee noonu doo gis jigéen ngoo xam ne day am idda ay deux mu ne walaa siyamaa rawatina moom imam al-Xattaabi ngir ne loolu amul problème kon ndax lii nii lan lay def mooy day mooy day fexe tontu dindi teggi lënt-lënt bi ba mu ñu xam ne kon wutewul ak lii li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim gis que loolu mooy fekk mu ngi ci idda bi waa bu tuubee mën na koo jëlaat mais bu idda bi jeexee day tas mu ne loolu noonu garaaw na ci idda bi la ne woon idda gi nag mën naa yàgg surtout rawatina bi nga xam ne dane sanataani wa ashur ñaari at la ak quelques weer ndax mu ne mbërëg xad yubti an zawatil iqra mën naa yéex léeg-léeg ñi nga xam ne ñoom ñooy gis seeni mbërëg li aaridi illatin ahyaanan ndax loo xam ne dafa gaaral moo xam benn tax-tax lu tax loo xam ne walla benn lu euh, mu tudd am euh, euh, ak feebar illa feebar boo xam ne dafa dal ndaw si tax ay mbërëgam daal yéex ba daal di mat deux ak ay weer mooy mu yéexe agsi léegi nag mu ne wa bi xaasili hada mu ne imaam alxaafis ibn xajar rahmatullah alayhi ne lu mel nii nii kii imaam alxataabi wax ajaab albayhaqi moom la imaam albayhaqi daal di tontu wa huwa awla ma yu'tamadu fi dhalik mu li nga xam ne mooy li gën a yeey ñu daal di ciy jàpp ci nii kon eh, loolu mooy lan mooy leeral li imaam alxaafis ibn Kathir ne fa qaala qaa'ilun yahtamilu anna iddataha lam tanqadi lool c'est possible que ne iddaam jeexagul woon ah. maanaam mu ne lii nag moom qissatu aynin la yatatarraqu ilayha al <laughs> ay way jële eh, mais ñii nii seen wax gii nii eh, mooy mooy mooy ne mooy ne tontu bii nii même bu dee imaam al nee na mooy li gën Euh, yell ñu daal di ciy jàpp da ngay gis ne euh, des na quand même tontu bi des na ndax al ad ad ad dalilu ad dalil loolu règle la dalil bu man di doon argument ida daxala ida tatarraqa alayhi wala ilayhi al ihtimal wa batala alayhi al loolu règle mooy ne dalil boo jël moo xam texte alxuraan wala sunna wala wi nga teg ko mais yow mbir mi mooy sa dalil bi leerul mooy ne xam nga fii ay ihtimal la mooy ne c'est possible dane ñoom dañu tontu imam al-Bayhaqi imam bi khattabi mbir mi man naa nekk que ne mbir yi euh, iddaam moo continuer noonu moo guddee noonu loolu xam nga ci supposition rek la tegu mooy man na nekk c'est possible te lool règle bi dane dalil nag bu dee loolu du ko dugg mooy nga xam ne ku nekk day man ne lii peut-être lii la ñii naan peut-être lii la mu ne lool nag ijmal mooy day mujj nag mbir mi day mujj con concis xamatuñ nag mbir mi nu mu demee mooy leeratul te bu dee noonu batala bil istidlal mënatuñ cee tegtalu ko mënuñoo tegtale ko ndax nit booy argumenter il faut say argument leer manoo argumenter di sukkandiku ci loo xam ne yow liñ ko teg mooy c'est possible muy lii c'est possible muy lii moo tax tontu bii nii fiihima fii wallahu a'lam léegi imam al-Hafiz ibn mu ne wa arada axaruna hada am na nag ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yoo xam ne ñoom euh, hada al xadis bil xadis al awwal alladi rawaahu ahmad wa tirmidi wa ibnu maaja min xadis xajjaaj ibn al artaa an amr ibn shu'ayb an abiihi an jaddihi anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam radda ala abil aas ibn rabii bi mahrin jadiid wa nikaahin jadiid mu ne am na nag ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoom moom liñ demee loolu sax moom bon mooy ne tontu ñoom imam alxataabi bi alhamdulilah moo sax gina yanu maanaa que ñoom li ñu def ndax ñoom dañu xadis bi nga xamante ne waa xadis bu wérul biñ la wax bu bi jaar ci Hajjaj ibn Arta te imam ahmad daal di koy solo imam at-Tirmidhi imam ibn Maaja mu jaar ci Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi ñoom dañ ne mooy boobu ñu ne da leen dafa delloo euh, sayyidatu Zaynab Abul Aas ci li nga xam ne mooy mahrun jadid ci euh, nu mu tudd euh, can gu bees ak takk gu bees ñoom ñu ne boobu hadis boobu la ñuy la ñuy la moo féete kaw bii moom la ñuy doxal bàyyi bële non dañ naan la mais hadis bu da'if moo imam al-Hafiz ibn Kasir ibn Kasir ne qaala al-imam Ahmad imam Ahmad nee na hada hadithun da'ifun waahin wa lam yasma'u al-Hajjaj min Amr ibn Shu'ayb innama sami'ahu sami'ahu min Muhammad ibn Ubaydillah al-Arzami wal arzamiyu laa yusaawi xadiisuhu shay'an wal xadiisu saxiix alladi ruwiya anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqarrahumaa ala nikaahi al awwal bon loolu mooy mazhabu imaam Ahmad ci boppam moom loolu la wax. dane mooy ñi ne ñeneen ñi ne non loolu sax ñun duñ fi nekk naan bii supposé que ne peut-être ay bërëgëm moo yàggoon déedéet mooy ne xadiisu Amr ibn Shu'ayb bu Hajjaaj ibn Arta boobu la ñuy doxal bàyyi bee. imaam al-Hafiz ibn Kathir ne nag imaam Ahmad mooy bi mu soloo xadiis yi ba pare dane hada xadiisun da'ifun waahin ci al-Musnad dane lii moom xadiis bii kuene yonent bi alei sat selaam da koo delloo ci can gu bees takk gu bees mu ne xadiis la boo xam ne dafa faible waahin mooy boo xam ne dafa rot xadiis la boo xam ne mooy ne xadiis bi lii nii du xadiis bu tax ñuy wax wérul ci benn fànn walam yasma'u imaam ahmad ne al-Hajjaj ibn Arta soloowu ko min Amr ibn Shu'ayb jëlewu ko ci moom ah déggewu ko ci moom déggewu ko ci moom waxoon naa ne sànq mudallis la moom mooy problème u xadiis bi bokk na ci problème yi ndax mudallis la day nettali lu mu dul ba pare ne an ku ko dégg foog ne da koo jële direct imaam ahmad rahmatullah alayhi ne nag da koo jëlewu ko ci Amr ibn Shu'ayb moom mu ngi ko déggee ci Muhammad ibn Ubaydillah al-Arzami wal-Arzami la yusaawi hadithu shay'an imaam ahmad na gis nga xam nga ci kan la ko jële xajaaj mii kan la jële xadiis bi muhammad ibnu ubaydillah al arzami ci kii sëriñam boobu la ko jële mais comme que sëriñam boobu moom ab daif la ku faible la léegi mooy mu dindi ko te gis nga tat mu mu dallis loolu lay def mooy ne intermédiaire yi lay bañ a si surtout bu dee xam na ne intermédiaire bi wuu waa ji ma tuddee mbir moom dañuy waddal xadiis mu ne moom ci al-Arzami bii la ko jëlee imaam Ahmad ne wal Arzami te al-Arzami mais kooku xadiisam tolloowul ak dara mooy du dara mooy ne amul mënoo ko peser dara ndax amul sax poids mu ne wal xadiisu saxiix man imaam Ahmad dama ne xadiis bi wér mooy bi nga xam ne moom lañ solo ci yonent mi alayhi salaam këne dafa saxal Abul Aas ak Zaynab ci takk gu njëkk gi moo tax loolu mooy imaam Ahmad loolu la wax te bokk na ci lim doon imaam Ahmad keneen bu dee ne te lool nag insha allah mooy li gën a dëgër keneen même bu dee lépp jooroom xam-xam yi lële lañ wax keneen mooy bu ay dagi jeexee tas na waa ji doon a tuub tas na bu dee ne nag ci biir ay dagi la tuub mooy ne tasul loolu noonu imaam Ahmad rahmatullah alayhi bokk na ci lim doon wax ne imagine leen. bu dee ne dañooy wax que ne jigéen ñi mooy yow l'islam day woo ñépp ngir ñu dugg ci. yow bu dee ne ndaw si dafa dégg ñu ne ko yow gis nga nag mooy ndaw si nga xam ne du jullit ne nag gis nga boo tuubee tas nañ sa sëy boo tuub rek l'islam tas na sa sëy ak sa jëkkër mais bu nekkee dafa bëgg waa ji lool fekk waa ji tuubu du tuub jamais alors que man nañ ko ne man ngaa tuub même bu dee sa jëkkër tuubul. tuubal comme man bu dee sa jëkkër tuubal waaw ah tuubal même bu dee sa jëkkër tuubul ndax fees bu dee loolu la mooy kan mooy dugg ci l'islam kon femme mariée yépp te du ñuy jullit bëgg ki ñu ki ñuy sëyal fekk kooku tuubul du ñu tuub ndax dañ naa ah, non man bu ma tuubee mooy tas na loolu mën naa bañ a tax mu tuub moo tax loolu mooy li gën a dëgër moo tax imaam al-Hafiz di continuer mu ne wa qaala ah, mooy nag gis ne wax bu njëkk bi mooy majorité borom xam-xam yi loolu lañ wax looloo tax imaam as-Suhayli al ne man xaw ma ko wax xadiis boobu bu këni mooy bu imaam Abdullah ibn Abbas bi ku wax wax jooju ci boroom xam-xam yi ne loolu la que ku sëy nii eh, eh, ñoom eh, lu toll noonu durée bu toll noonu après dañ koy saxal ci takk gu njëkk ga man xaw ne man man moo ko lu man imaam as-Suyuti xaw ma ko loolu noonu <laughs> mooy mazhabu boroom xam-xam yi nag ñu bari mais ku mel ni imaam Ahmad ak ñi ànd ak moom ñenn ñi moom waxam la que ni non moo tax imaam alxaafis ibn Kasiir ne wa qaala aaxaru ñeneen tontu ne bali zaahiru inqitaa'u iddati wa man raa wa man rawaa annahu jaddada lahaa nikaahan fa da'if fa fi qadiyati Zeynab wal xaalatu haadihi daliilun ala anna al-mar'ata idaa aslamat wa ta'axxara islaamu zawjihaa hattaa inqadat iddatuhaa fa nikaahuhaa laa yanfasixu bi mujarradi zaalik bal tabqaa bil xiyaar in shaa'at tazawwajat ghayrahu wa in sha'at tarabbasat wa intadharat islaama zawjihaa ayya waqtin kaan wa hiya imra'atu maa lam tatazawwaj wa haadha al-qawlu fiihi quwwa wa lahu hazzun min jihati al-fiqh wallaahu ta'aala a'lam. Allahu akbar. <laughs> imaam ibn imaam al-Haafiz ibn Kathiir rahmatullah yi muy continuer ne ñeneen kon ñett lii mooy ñetteelu ñetteelu avis avis bu njëkk bi mooy ne tas na ku bu ndaw si bu bu bu bu bu tuubee iddaam jeex ca ba tuubee ci suba ga idda gi jeex mooy sëy ba tas na bu dee ne dafa tuub toog ay benn weer wala yooyu iddaam door ci mooy ne waaja sëy ba mooy daal bu idda jeexee waa ji tas na bu dee nag waa ji dafa jëkkër ji dafa tuub avant idda bi jeex moom dañ ko koy delloo loolu mooy bu njëkk bi beneen bi ñoom ñu ne xadiis bari la kii mooy daal mooy daal après de toute façon bu kiiwee dañuy jël euh, euh, li nga xam ne xadiisu Amr ibn Shu'ayb bi ah Hajjaj ibn Artad boo bu fi gaa yi kiiwatee mooy ne ndaw si bu tuubee moom waa ji tuub dañuy takkaat léegi nag mu ne am na ñeneen ñu ne bali zahiru inqidahu iddatiha ñetteel ab ñu ne li feeñ mooy ne non kiiwam dafa jeexoon na mooy ne idda ji jeex na wa man rawaa annahu jaddada laha nikaahan fa riwaaya bi naan dafa mooy bu xajaaj bi dégg nga li ci imaam Ahmad wax rahmatullah alayhi mooy ne këne képp nag ku soloo këne yonent bi alayhi salaam dafa renouveler takkaat sëy boobu entre Seydina Abu Aas ak ki nga xam ne mooy Zeynab mu ne fa da'if loolu moom wérul loolu wérul ñoom ñu ne fa fii qadiyati Zeynab wa xaalatu haadi wal xaala haadi mu ne gis nga eh, eh, xew-xewu Zeynab bii nii radiyallahu anha mooy lii ñu ko delloo après bi jëkkëram tuub ah, après mu ne ñoom ñu ne dalilun tegtal na ala anna al mar'ata kana jigéen gu man di doon bu yéeféer ida aslamat bu tuubee nekk jullit wa ta'akhkhara islaamu zawjiha léegi jëkkëram ja ko takkoon te ñu bokkoon nekk yéeféer ndaw si tuub kooku moom yéex a tuub waxuñu bon bu dee tuubul ba mu jeex ba mu taxul ñu wax mais moom mu tuub mais après waaye nag mu yéex a tuub hatta qadat iddatuha ba mu yéex a tuub ba bu ba iddaam jeex bu dee exemple ëmb biñ ñu jëloon ba ba ndaw si am doom sax waajay door mu ne fa nikaaxuha laa fa seex mooy ne sëy ba ba léegi nii tasul bi mujarrad daal këne idda gi jeex na rek mooy kon sëy ba tas na non non non ndax lii nii ndax teg mooy texte dafa ñëw ci li tax ci ci question bi loolu am solo la mooy fii sulbil masala jaa an nas warada nas fii sulbil masala mooy question bi ñu posé ci la texte boo xam ne bu wér la wàcc rot kon kay loolu kay leer na moo tax ñu ne loolu noonu du ko tas këne kii na rek idda ga jeex na mooy tas na comme li waa jumhur wax bal tabqa bil xiyaar léegi nag ndaw si nga ne ko waaw waa kon léegi bu tasul waa ji yéex a mais nu ñuy def mu ne bal tabqa bil xiyaar ndaw si day am choix insha at bu ko neexee tazawwajat ghayraha bu ko neexee mu takk keneen wa insha at bu ko soobee mooy sayyidatu Zaynab jamono ji bu ko neexoon laata Abul As bi kii gudd diina bu gudd wam mu takk keneen keneen takk ko tazawwajat ghayrahu mu takk keneen ku dul koo shaat bu ko neexee nag tarabbasat moom ndaw si daal mooy seet mu toog ne man damay xaar wantazar xaar islaama zawjiha ba soxnaam ba jëkkëram ja nekkoon yéefar daal di tuub ay waqtin kaan léegi nag amul amatul limite amul ñu naan bu dagi jeexat yee amul non mooy daal moom bu ko neexee mu ne man nag man kooku man daal moom laa bëgg sëyal te am naa njortu que lu mu yàgg-yàgg dina tuub man nag damay toog di muñ même bu dee cinq ans c'est je sais qu'il il il, euh, euh, euh, il va devenir musulman man damay xaar mu ne bu ko neexee mu def loolu ay waxtin kaana loolu nag diire boobu waxtu wu mu ko jëlal année yu ko jëlal lum ko mën di jël ñooy wa hiya tan moom imraatuhu kooku soxnaam lay doon soxnaay waaju bu tuubee maalam tatazawwaj feek nag ndaw si takkul keneen imaam alxaafiz ibn kathir nag ne wa hadha al qawlu fiihi quwwa ne nag gis nga nag wax jii muy bu mujj bii am na force mooy ak dëgër wala hu hadhun min jihati al fiqh te am na wàllu wu rëy mooy ne côté fiqh ndax dafa ànd ak texte yi tamit ah te nag ah, lii nii insha allah mooy li nga xam ne mooy incha allah li nga xam ne mooy li gën a dëgg mooy li nga xam ne ah, mooy li gën a dëgër ah incha allah même bu dee ne imaam alxaafis ibn xajar moom ci alfath dafa jeng jëm ci li waa jumhur wax ah, na ko noon imaam alxaafis ibn abdil bar moom moom dafa moom moom li def dafa fexe tontu xadis bële dafa fexe euh, ta'wil mooy interpréter xadis boobu ne mooy xadis bu wér bi moom loolu la fexe interpréter moo tax moom dane xadisu Abdullah ibn Abbas bi contradictoireul ak xadisu Amr ibn Shuayb boo Hajjaj ibn Arta bi bi ne moom yonent mi sallallahu alayhi wasallam dafa renouveler takk bi ak beneen can contradictoire ak xadiisu Abdullah ibn Abbas bi ne non non dafa da koo delloo sans can sans rien moom imaam al nga ne ah mais imaam euh, Abdul Bar loolu moom ah ñun ñu foogoon ne te lañ fi wax boobu ba mu ne ndax man lañ leen a boole ndax règle bi al jam'u bayna al awla min ilgha'i hadihima wala joxal ñaari xadiis yi ñaari dalil yi moo gën nga nga daal di benn bi nangu benn bi léegi nag nga ne ko waa kon noo di boole mu ne gis nga nikaaxul awal boobu muy wax que ne yonent bi dafa delloo mooy daf ko delloo basé wu ci nikaax bu njëkk ba mooy ay bi suruuti yi mooy charti may gam ko mayoon laata ca bu njëkk ba ba mu koy may Zaynab ci charte yooyu la ko mayaate wa anna maana qawli lam yuhd lam yuhd lam yuhdith shay'an xewalaatul leneen mooy am ay lam yazid ala zalika shay'an charte yam tegoon ba mu ko koy may même charte yi la ko may mu ne moom imaam abd ibn abdul bar te xadiis amr ibn shu'ayb an jaddihi an abi an jaddi boobu usul da koy dëgëral moo mu ne loolu moo gën a dëgër waaye da ngay gis ne bon lii dafa leer quoi mooy ne lële xadis bi leer na ala kulli xaali li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër wallahu taala alam euh, mooy ne lii ñu mujj ñi wax que ne mbir yi ay idda yooyu mooy ne affaire bi euh, affaire bi lenn la mooy ne bu ndaw si mooy am choix ak waa ji nu diir bi mën a dem te loolu tamit day tax nit ñi di dootuñ nangu dugg jigéen ñi duñ dugg ci lislaam bu dee sëy nañu te que ñuy sëyal tuubul euh, que ne daal mbir mi mooy li mujj mooy li imaam al-Hafiz Ibn Kathir wax mujjee indi waxu ñooñu ba pare ne te lii dëgër la lahu quwwa wa lahu hazzun min al-fiqh min jihati al-fiqh ne lii daal moom lu dëgër a mooy ne loolu insha allah mooy li gën a dëgër wallahu taala alam léegi nag Seydina Abul As buñ dellusee jëlal nañu ay kii mais jar na ko ndax masala la moo xam ne daa waroon a leer walhamdulillah imaam Abul As ibn Rabi' moom nag doomam ji bi mu am ak sayyidatu Zaynab muy doomam jooju di euh, euh, nu mu tuddati euh, Umaama bint Abil moom la Yonent bi alayhi salaatu doon yenu léeg-léeg bu doon julli jigéen la woon daal di koy di téye doon julli buy julli teg ko yëkkati ko buy julli teg loolu mooy masalaam tamit nit man nay def loolu bu julli di yëkkati xale di ko teg loolu du xam nga julli li ci jëf yenn jëf yi da koy yàq yenn jëf yu bari yi boo koy def day yàq julli ji yu ci bokkul day yàq julli ji ci saasi waaye bii bokk ci mooy ne yooyu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam da doon yëkkati Abul Aas mi di ko yëkkati di ko tegaat bu doon julli comme ni nga xam ne noonu de siiwee ci xam ci téere xadiis yi ah moom nag imaam Abul Aas ginnaaw kon moom mu ngi tuub li nga xamante ne bi avant ñuy ubbi mag am na nag ñu ne moo tax am ñu ne lam yashhad ma an-nabi sallallahu alayhi moom amul benn xare boo xam ne fekke na ko ànd ak yonent mi alayhi salaatu wassalaam ah loolu am na imaam ah, ah, Ahmad kii Abu Ahmad al moom moo wax loolu que moom dafa tuub après qabla al-Hudaybiya avant bi xamsat ashhur mais loolu euh, génnaaw bi mu dellu Makka loolu euh, da gis ne boobu dëgërul kon am nañu ne que ne moom fekkewul dara te imaam Ibn Sa'd moo ko wax que fekkewul ak yonent bi alayhi salaatu benn xare fekkewul ak moom benn benn benn benn xare moom Seydina Abul Aas radiyallahu taala anhu wa arda yonent bi alayhi salaatu salaam nag sax na ci saxiixayni jëfam jii mu jëf bi mu nee ko delloo ma sama doom ji mu delloo ko comme ñu ko gise woon imaam Ibn Sa'd waxoon nañ dane woon fii ma balaxa ni yonent bi alayhi da ko doon tagg moom Abul Aas ci loolu nga xam ne moom la jëfoon ñëw na ci euh, euh, saxiixayni saxiix imaamul Buxaari Muslim te nu Yonent mi alayhi salaatu salaam mas na xutba keroog ci xadiisu Miswar ibnul Max ibn Maxrama radiyallahu anhuma dafa xutba benn jour Medina daal di tudd Abul Aas daal di fa asna alayhi daal di koy tagg wax ko wax ju rafet ci ngoroom gi nga xam ne moom la ngoronteen moom Yonent mi alayhi salaatu salaam ne xaddathanii moom de Abul Aas nettali na ma wax na ma was fa saddaqani mu dëggal ma li mu wax def na ko waadanii mu dig ma wa wafaal lii mu daal di may matal kóllëre la ma digoon ah, imaam al-Waaqidi nee na yonent bi alayhi salaatu da doon wax maa damamna sihra abil aas ah man da yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de ŋàññuñu ngorooguñu ngoroog abul aas tellement ni doon rafetale li nga xamante ne nii mooy euh, ngoro bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak moom moom nag doomam ji jigéen jooju di abu di umaama bint zaynab wax nañ la kenn yonent bi alei satu salaam da ko doon yëkkati comme xadiis yooyu ñu ngi ci saxiix yi bo mooy saxiix euh, xadiisu imam abu qataada bi mu ngi ci saxiixay ni euh, ginnaaw bi nga xam ne doomam jigéen jooj ginnaaw bi nga xam ne ci la sayyidatu faatima génn àddina ki ko takkoon mooy sayyidina ali ibn abi taalib bi umaama boobu moom nag Abul Aas ibn Rabi' ah mu ngi génn àddina nag comme ni imaam Ibn al wax ne ci xilaafatu Siddiq di Abu Bakrin radiyallahu ci la génn àddina ci dul xijja muy li nga xam ne mooy weeru weeru tabaski ci la Abul Aas ibn Rabi' radiyallahu taala anhu daal di génne àddina ci xilaafu Seydina Abu Bakr ci douzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te keroog bi muy génn àddina moom mu ngi wasiyaam di testament mu ngi ko defoon joxoon ko ak Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu am na nag ñu ne treizième année bi